min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam kon incha allahu taala tey incha allah ñu war a jël buntu bu bees ci jotaay bii ñu génn jeexaloon nañ baabu sidqi muy ñeenteelu buntu bi ci téere bi yemoon ci xadis numéro cinquante neuf mooy juróom fukkeelu xadis ba juróom-ñeent bu Seydina Abu Xaalid Hakim ibn Hizaam radiyallahu taala anhu wa ardah tey nag al imam eh, di ñu wan geneenu garab ci toolu ñu sell ñi ci ajjanaay ñu sell ñi seen tool yu yànj yoo yële ah ginnaaw garab yi ñu gis tey nag mu ñuy duggal ci bunt bu bees di ñu présenter garab bu bees goo xamante ne nii mooy eh, garabu ñu sell ñi ci seenu tool ba léegi mu ne baabul muraqaba muy al baabul xaamis mooy bunt bi nga xam ne mooy juróomeelu bunt bi mu ne baabul muraqaba al muraqabatu mu ne buntub muraqaba lan mooy muraqaba mu ngi joge ci baatu arab boobu ara eh, verbe raqaba aw muraqaba ah raqaba raqaba mooy li nga xamante ne mooy fuglu na waaw mooy fuglu na faire na attention di seetlu am mbir di ko saytu waaw nekk ki nga xamante ni day saytu mbir mi xam nga euh, raqaba ruba'i la am na raqaba hein raqaba yarqubu raqaba wa raqban wa ruquba hmm? buñ ne waa ji raqaba li saahibe wala raqaba li fulaan mooy ne euh, euh, ay xarasa lahu mooy gardeel na ko mu ngi koy gardeel am mbir waaw kanta raqaba nag ah raqaba mooy li nga xamante ne nii mooy fuglu waaw li wolof naan fuglu nga xam ne di bàyyi xel loolu nag borom bi tabaaraka wa eh, dafa bokk ci li nga xamante ne ci asmaullah alxusna arraqib mooy ki nga xam ne mooy fuglu jaam yi mooy ki nga xam ne moo yëddu moo xam li nekk li feeñ ci ñoom ak li nëbbu ci ñoom amul dara loo xam ne luy nëbbu la ci ñoom lu dul ne borom bi tabaaraka wa taalaa daal dina koy xam waaw moom tabaaraka wa taala léegi moo tax euh, ku mel ni Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la ko borom bi tabaaraka wa taala doon wax ah ca yawmal qiyaam ca suuratul maa'ida naan wa id qaala allahu ba'da a'uudu billahi min ash-shaytaani ir-rajiim wa id qaala allahu ya Iisa ibna Maryam a anta qulta linnaasi ittaxizuunii wa ummiya ilaahayni min duuni llaah qaala subhaanaka maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu maa fii nafsii wa laa a'lamu maa fii nafsik innaka anta allaamul ghuyuub maa qultu lahum illaa maa amartani bihi illaa maa amartani bihi an i'budu allaha rabbii wa rabbakum wa kuntu alayhim shahiidan maa dumtu fiihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid ban jeex suñu boroom naan yonent bi alayhi salaatu wa salaam fàttalikul bis bi nga xam ne ci la suñu boroom boroom bi man ci laay wax na yaa Isa ibn Maryam woo yow yow mii di Isa di doomi Maryam alayhi salaatu wa salaam ne ko anta ndax yow qulta linnaas est-ce que yow yaa wax nit ñi ne ittaxiduuni jàppe leen ma wa ummi ak sama ndey ilaahayni ñaari yàlla yaa leen wax lii chrétiens yi di wax ah naan ci turu baay beeg doom beeg xel mu sell bi ñenn ñi sax ne mari moom ci ci yàlla yi la bokk wal iyaazu billaah loolu yaa leen ko digal yaa leen ne ñu jàppe la yow ak sa ndey ñaari yàlla di leen di jaamu daal hein min dunillah wëllif borom bi tabaaraka wa taala di ko bokkaaleek moom ñenn ñi sax ni ñi jàppe ñoo jàppewuñ ko borom bi ndax képp koy bokkaaleel xam nga ne maa qadarullah haqqa qadrihi ñooñu nattuñu seen borom dëgg-dëgg niñ ko war a natt qaala sayyidina Isa ne alayhi salaam subhaanak dajt ngaa laa maa yow woonaa sag cellaay borom bi maa ma laysa lii bi haqq awma awma prérogative di wax loo xamante ne nii awma ci benn xaq waaw ndax képp ku woote jaam yi moo ba ba ci sa bopp muur leen borom bi ba yi nga xam ne borom bi la yelloo yow ñu koy jox xamal ne yow nekk nga ci loo xam ne amoo ci benn xaq amoo ci àq amoo ci dëgg de waaw loolu nag man damaa warul man sayyidina Isa in kuntu qultu te loolu lee ñuy wax sama gannaaw bu dee damaa ko wax faqad alimta yow borom bi yaa ma ko gën a xam ndax kat ta'lamu ma fi nafsi xam nga li nekk ci man wama wala a'lamu ma fi nafsi taman xaw ma sa zaat waaw xaw ma sa zaat de loolu nëbbu nag mindeef ak zaatul aliyya loolu xaw ma ci xaw ma ci dara waaw innaka dëgg-dëgg yow borom bi anta allaamul ghuyub yow yaay xamaakoon bi nga xamante ne nii mooy yu nëbbu yi maa qultu lahum man de waxuma leen ñoom jaam yi illaa ma amartani bi waa banu israil ñu ngi ma yónni woon ndax Seydina Isa waxoon naa la ci ñoom lañ ko yónni alayhi salaam yónnuwuñ ko ci monde bi de mukk wa kaana an-nabiyyu yub'athu wa ila qawmihi wa ana bu'ithtu ila an-nas kaffa li yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne yonent bokk ci jagleem yi tuddoon nañ ko fi tamit kenn yonent bu ne dañ ko doon yónni ci aw xeetam man nag ñu yónni ma ci mbooleem nit ñi waaw loolu dafa bokk ci jagle yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne nag waa banu Israaïl ñii ah man waxuma leen illaa ma amarta illaa ma amartani be lu li ma digal ne ma wax leen ko jottali leen ko mooy lan ani'budullaha nañuy wéetal borom bi dong di ko jaamu moom kese muñ ko bokkaaleeg dara rabbi di sama borom man d'abord wa rabbukum rabbakum di seen borom ba ñu xam ne loolu wootew ma ci ci ci ci ci bokkaale wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim man nag Isa alayhi nekkoon naa ki nga xam ne daal maa leen doon teewe doon naa témoigner di seede di fekke la nga xamante ne nii ci seen kaw ñoom fekk maa ngi fi woon ndax nekk borom bi daf laa responsabiliser rawatina koo xamante ne daf laa def ngay woo jaam yi mooy woote ba la jox mission boobu borom bi loolu moom dina la ko ci la waaw waaw bis bi nga xam ne la borom bi di dajale ar rusul wa idha ar-rusul uqita li ayyi yawmin ujjilat li yawmin fasl wallahi waaw dëxal bañ leen tegaloon yonent yi alayhi salaam ne dinañ leen dekkil laaj leen ku nekk mission bala borom bi joxoon nan la demee nga war a seede ci sa xeet waaw waaw léegi mu ne loolu de fekk maa ngi fi woon doon naa aar bi sàmm ba shirk buñ ci ne ndax loolu nga ma tegoon borom bi en tant que koo woon ndaw ci ñoom waaw waaw maa ngi fi woon ko doon saytu waaye fa lamma tawaffaytani bi nga xam ne ci nga ma moome jël ma ah kunta anta ar-raqiba alayhim yow da yaay ci nga xam ne ar-raqiba alayhim yaay ki leen doon fuglu dolli di leen fuglu continuer di leen fuglu tekkiwul ne avant ba fi Seydina Isa ne borom bi moom fugluwu leen woon surveillé wu leen woon nekkuñu woon sous sa vigilance ci li nga xam ne mooy sous sa bi ak kay toom déet mooy ne man nit ku ne dañ laa responsabilisé parent bi ci kër gi dañ ko responsable bu amee njaboot moom mooy responsable ngi nga xamante ne nii njabootam yi yaa ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara yéen ñi gëm borom bi la suñu borom wax te dëggal qu anfusakum segal leen seen bopp wa ahlikum ak seen njaboot naaran safara ëllëg wa nga xam ne waquuduha an-naas wal hijaara la koy xamb ëllëg mooy nit ñi lañ ciy dugal muy gën xam xamb comme ni nga di gën a takk comme ni nga xam ne boo bëggee boyal ab ab ab ab ànd ni nga ciy defe këriñ gi muy gën a boy di ëpp noonu nag yawmal qiyaam nan lay demee nit ñi lañ ciy soob ci biir safara si safara si di gën a soob di gën a di gën combustible ba di gën am muy gën a di jëf waaw wal mooy loolu yow yaa responsable borom bi daf la fee indi teg la jaare la ci ñoom seen loxo te loolu waxoon na ko yonent la saa saam kullukum raa wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi tuddoon nañ ko fi tamit ci fan yi yéen ñépp ku nekk ci ne dinañ ko laaj lañ la responsabiliser woon ab pétre la waaw dees na la laaj la la borom bi sàmm loo woon noo doxaleen moom kon nag loolu lay wax ne man dër ma fi newee responsabilité boobu man nga tegoon waaye bi nga ma jëlee loolu wàcc na ma yow yaa continuer comme abad qabla boo xam ne amul qabla ak ni muy yow borom yaa ki nga xamante ne yow yaa continuer di leen fuglu di leen saytu kon ar-raqib bokk ci asmaa'ullah al-husna alayhim ci seen kaw wa anta ala kulli shay'in shahid borom bi ci lépp nga seede amul dara loo xam ne rëcc na du lu sew du lu dijj du lu dara du lu nekk ci lëndëm dara waaw kon al muraqaba baabul kon foofu la jóge <laughs> baabul muraqaba waaw loolu nag dafa am gis nga borom bi ni muy fugloo jaam yi nga xam ne amul dara waaw loo xamante ne nii dina ko rëcc moom borom bi tabaaraka wa taala waaw gisoon ah moom borom bi tabaaraka wa taala dara waaw wallahi dara du ko rëcc moo lay loolu al muraqaba côté boobu la hein mu des mu des al muraqaba ni borom bi kon di fugloo jaam bi mais am na beneen côté mooy arab yi buñ nee waaji la yuraqibu Allah fi amalihi gis nga waaji <laughs> mooy du sóor yàlla ci ay mbiram du bàyyi xel yàlla du ragaluk yàlla ci ay mbiram ci ay jëfam waaw te jaam bi nag manula nekk dëgg-dëgg jaam lu dul lépp lu muy dugg bala mu cee dugg mu ciy sóor boroomam di ko bàyyi xel xam ne comme li mu wax nii li Seydina Isa wax alayhi salaatu wassalaam yaay ki nga xam ne yaa leen di fuglu anta raqiba alayhim waaw moom it muy bàyyi xel ci lépp lu muy dugg ragal na ko ragal yàlla jiital loolu nag moom la al daal di tudde fii baabul muraqaba waaw bàyyi xel gis jaam war di sóoraale borom bi nga xam ne dara ko mooy aalimul ghaybi li xam ne mooy kumpa di ko bàyyi xel ci sa lépp say wax say jëf waaye say dal nga ciy bàyyi sa borom waaw di moytu sa borom mi nga xam ne mu ngi lay gis nga am kersa ci mu lay gis moom sa borom nga nekk ci loo xam ne daganu da koo xaraamal comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee ci mbir yi ci biir xadiis yi waaw kon nag loolu nag garab googee ah, nga xamante ni moo lay may al waaw an ta'budallaha ka annaka taraah waaw ngay jaamu borom bi dong rek comme si gis bu dee àggoo foofu fa innahu yarak ne moom mu lay gis loolu mooy baabul muraqaba waaw moom laal imaam tudde lii léegi nag al imaam an-Nawawi rahimahullahu muy tàmbali nag mu ne qaala taala allazii yaraaka hiina taquum wa taqallubaka fi saajidiin suuratu shu'araa aaya 219 mu ne borom boobu nee na ah fekk yonent bi alayhi salaatu wa salaam la doon wax ci suuratu shu'araa ci aaya bi nga xamante ne mooy aaya deux cent dix-huit hein suñu boroom ne wa taqallubaka fi saajidina aaya deux cent dix-neuf fekk da doon wax yonent bi alayhi salaam yii bokk na ci laay yi nga xam ne ñoo njëkk a wàcc tamit ci yonent bi salaam waaw bim naan ko wa anzir ashirataka al aqrabin واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم waaw suñu boroom doon wax ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam naan ko mooy naan ko wooteel waaw wa anzir ashiirataka al-aqrabiin yaataloon nañu ko ci siira bi début révélation bi nan la doon woowe waa Quraysh ak nan la fësale mbir mi waaw xubbal sa njaboot xubbal sa famille xubbal sa ñañ ñi nga xamante ne ñoo la gën jege ci la dajale woon waa Banu Hashim tantaan yeeg bàjjanam yeeg ñooñu ah waaye dajale waa Quraysh après wax leen ne man de ndawul yàlla laa boo xam ne moo ma yónni bayna yaday azabin shadid wala alim ah sama kanam nag ku weddiwul loolu nag ah mu ngi nekk mbugal mu tar moo xam ne moom la boroom bi digee képp koo xam ne nanguwul génn ci ibadatu ibadatul awsan di jaamu xërëm yéeg yooyu suñu borom ne ko nag waxfid janaahaka liman ittaba'aka minal mu'miniin te wàcceel wàccal mooy waxfid wàcceel janaahaka sa laaf wala araab day waxe noonu mooy woyofal ci ñi nga xam ne ñoo la topp ñoo la toppaguñ ci way ngëm yàlla yi bu ñu gis ci yaw ak tàng wala ak ñàkk mën muñ ñàkk diir woyofal ci seen ci ñoom kanta waa Quraysh ñi fa in asawka buñ la weddee ne gëmuñu la ah kenn la yónniwul tappal nee buñ buñ la waxee lool fa qul inni bari'um mimma ta'malun nee leen man Seydina Muhammad de sallallahu alayhi wa sallam bari'um ku deñ laa ba fes ni wàcc mimma ta'maluna ci li ngeen di jëf ci kéefër ak weddi yàlla muy bokkaale ak jaabu al-Laata wal-Uzza ak Hubal ak Naa'ila ak Isaa ak ñu mel noonee ak yépp yi ngeen di doxalante ci seen biir muy yoo xamante ne nii yoo xaraam la yu borom bi xaraamal ngeen koy jëflante ci seen wàllu jënd ak njaay ak seen wàllu doxalante diggante yeeg yooyu loolu yëg leen ne man de dañ naa ba set wecc laalu ma ci dara set naa ci léegi nag suñu borom ne ko nag wa tawakkal ala al aziz ar rahim te nag na nga wàkkirlu ci ki nga xam ne mooy ki noot ci nguuram kese arrahim nga xam ne mooy boroom yërmande ju yaatu ji loolu nag la ci teg ne allazi yaraka hina taqum yëgal ne sa borom boobu mooy ki nga xamante ni te moom la na nga wàkkirlu ci moom nañu déglu bu baax lii muy wax yonent bi alayhi salaam moom la ñu wax ñun ñépp moo tax suñu borom inscrire ko bàyyi ko ci alquran bi borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi buñ ñëwee di firi loolu wala lool di ngir wanne jullit bu ne nit ku ne war ngaa def attention ci say jëf say wax say xaal foo man nekk ndax borom bi yaraak bi ko waxoon sayyidina Muhammad sallallahu moom la ñu ko waxe ñun ñépp alladi mooy ki nga ne yaraak moo lay gis di la xool amul dara lu nëbbu ci moom borom bi lay gis de waaw xiina taqum jamono da nga xam ne ca ngay taxawee waaw doo borom bi mu ngi lay surveiller jamono bi ngay jóg ci julli guddi borom bi mu lay gis waaw dara nëbbuwul ci moom mu la doon këris ngay borom bi gis la la xiina taqum waaw waaw waaye xiina taqum borom boobu moo la gis xiina taqum gis nga boo jóg. boo xëyee lépp loo nekke borom bi mu ngi lay gis kon nag du la vigilance waay ah kay waaw hiina taqum wa taqallubaka fi sajidin ak sa jàllarbeku gi ngay jàllarbeku ah fi sajidin ci biir sujjóotkat yi mooy di julleek ànd ak ñoom waaw yëgal ne borom bi mu ngi lay gis ca jamono joojee boo jàllar be ku ànd ak way ña jaamu yàlla ñu toroxlul seen borom tabaaraka wa taala yëgal ne borom bi ngi lay gis waaye wa taqallubaka fi saajidin borom bi tabaaraka wa ci boppam moom mu ngi lay gis waaw jamono ji nga xamante ne nii wa taqallubaka bi ngay jàllarbeku fi saajidiin ci ndiggul ña nga xamante ne yow seydinaa Muhammad ñooy sujjóotkat ya moo tax moom Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne moom moom borom bi da koo tànn ñu ñëw naan ay wa daa tombe rek mu bokk ci waa Quraysh ay wa ci ñu moom xiyaar min xiyaar comme ni mu ko waxale boppam moom alayhi salaatu wassalaam waaw nga xam ne moom ni mu ko waxale boppam kon wa taqallubaka fi saajidin ni borom bi di la génnee ci ndigg ñu sell topp ñu sell topp ñu sell moo tax mu ne moom yonent bi saa ne man amul ci ñama jur kenn koo xamante ne dafa jàng yoon ndax borom bi moo doon surveiller lool ba ñu sell ñi gën a sell la doon jaar ba ne ni àgg ci Seydina al Xaliil Ibrahima alayhi waaw kon. loolu boroom bi wax nii ne alladi yaraaka xiina taqum booy jóg ah di julli booy jóg di def jàkk booy jóg di def loo man di def borom baa lay gis waaye booy say say jàllar be ko ci biir nit ñi ak ci biir ñi nga xam ne ñooy suñu yi waaw <laughs> waaw loo ci def rek booy sujjóot borom baa ngi lay gis moo tax booy sujjóot boo ne allahu akbar taxaw nga xam ne boroom bi moo tax yonent ba saa saa ne kiy julli na xam ne day déeyaale ak boromam te boromam moo nekk ci kanamam mooy bu ko dara préoccupé bu dara fil xelam na xam ne boromam lay déeyaateel lay déeyanteel waaw loo ci nag booy sujjóot booy rukkoo booy toog booy taay lépp borom bi mu ngi lay surveiller waaw waaw am na yeneen tekki yoo xam ne yooyu taxu yoo jóg kon nag ñu continuer kon suuratu Shu'ara aaya deux cent dix-huit ak deux cent dix-neuf al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne wa qaala ta'aala mu ne borom boobu nag ba léegi te kawite yéegul ba léegi nee na wa huwa ma'akum aynamaa kuntum suuratul Hadiid mu ne borom bi nee wa huwa ma'akum borom bi ne nee na mu huwa te moom borom bi maakum mu ngi ànd ak yéen ànd lan comme liñ la waxoon sànq mooy amul kenn ku rëcc ci xam-xamam mukk kenn ku rëcc ci surveillance yàlla wa maakum borom boobu de mu ngi ànd ak yéen mooy imaam Nawawi gis nañ mooy fii aay da koo dagg ndax aay bi mu ngi commencé ci huwa alladhi xalaqa as-samawati wal ard ah fi sittati ayyaamin summa stawaa ala al-arsh ya'lamu maa yaliju fil ardi wa maa yaxruju minhaa wa maa yanzilu mina samaa'i wa maa ya'ruju fiihaa wa huwa ma'akum aynamaa kuntum wallaahu bimaa ta'maluuna basiir. aaya numéro 4 suuratul Hadiid borom bi ne kon moom mooy ànd ak yéen xam-xamam du génn seen ci yéen mënu ngeen a génn ci xam-xamam waaw aynamaa kuntum moom lañ tàmbali sànq bi ñuy tàmbal na foo man di nekk suuf soo mën a teg sa tànk wala air wala asamaan su lu mën di tiim yëgal ne borom bi mu ngi lay fuglu mu ngi lay surveiller kon mu ne wa qaala taala mu teg ci beneen comme ni mu waxoon rek damay ubbee buntu yi bi ayatin ci ay yoo xamante ne ci ab mbir ci alquran wa ak ayatin yoo xam ne karimaat mu ne wa qaala inna allaha la yaxfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa mu ne suñu boroom nee na suuratu Ali Imran ba léegi nee na inna allaha dëgg-dëgg boroom bi tabaaraka wa ta'aala laa yaxfaa du nëbbu alayhi ci suuf si wala fi sama ak suuf yi sama du caagante ne ci asamaan loolu amul dara loo xamante ne nii lu ci nëbbu borom tabaaraka wa amul dara lu nëbbu borom tabaaraka wa taala lu xew ci asamaan si wala ci suuf si déedéet lépp ci xam-xamu borom bi tabaaraka wa taala du ci kon loolu ba léegi di tegtale caytu surveillance bi nga xam ne moom lay surveiller mbindeef yépp waaw suratu ali imran aya cinq mu waxaat beneen wax mu ne wa qaala taala mu ne borom bi nga xamante ne nii moo xawe te yéegut ba léegi nee na inna rabbaka la bil mirsad nee na inna rabbaka dëgg-dëgg sa borom yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa la bil mirsad mu ngi au zage au zage mooy jaam yii nii gis nga ñi fi nekk ci kaw suuf ñi fi nekk ci kaw suuf ñi di def caay caay na leen leer na kenn rëccu ci borom bi waaw ah, inna rabbaka dëgg dëgg sa borom labil mirsad mooy fi nga xam ne fay taxaw di xaar gaay waaw mooy kenn borom bi daa taxaw nee di xaar déedéet loolu mooy waxi ñun ñun comme nit walillahi masalul a'la bu amee yoo xam ne leen di kar xam na ne gaa yi mënuñoo jaar lu dul ci buntu bi tax foog ñu génn mu taxaw fa yor yor di leen xaar voilà nga xam ne kenn ci ñoom du rëcc voilà loolu mooy ci ñun nit borom bi nag walillahi masalul a'la mooy nit ñi amul kenn koo xamante ne nii génn nga ci surveillance bi nga xamante ne yoon wi borom bi teg te ñépp fa la ñuy jaar kenn ko du rëcc waaw kenn amul kenn koo xamante ne nii yow duñ ci rëcc amul waaw amul kon nag mu ne inna rabbaka la bil mirsad allahu akbar kon nag mu ngi seen biir seen li seen lépp borom bi mu ngi koy yëg ku ko gis la waaw suuratul fajr aaya 14 mu ne wa qaala ta'aala mu ne ba léegi borom bi nga xam ne moo yéeg te moo moo kawe moo kawe te yéegul neex ya'lamu xaa'inatal a'yuni wa maa tuxfi suduur ci suuratu Gaafir waaw mu ne ya'lamu gis nga sa borom boobu ya'lamu moo xam xaa'inatal a'yun gis nga ah xaa'ibatal a'yun bët mooy wooreeku bët bët ba nga xamante ne si sax moom deful de waaye bët de nga xam ne boroom bët ba nga xamante ne moom moom day teg loo xam ne ak woore la boroom bi xam na ko mooy laata muy jëf boroom bi xam na waa ji lan moo nekk ci biiram waaw moom aajowul comme ni ñu ko waxe woon ne aajowul boroom bi tabaaraka wa mukk que yow il faut affaire yi xew ba pare moom muy door a constater affaire yi loolu mu loolu amul sens manu a nekk yàlla ah non loolu loolu képp koo xamante ne nii lool la mel moom moom moom xamal ne kooku moom <laughs> li muy wane mooy kooku moom mën na nekk yàlla c'est impossible koo xam ne moom mbir yi bala cee xam dara mooy affaire yi daa xew ba muy door a constater comme leen bindeef kooku moom bindeef waaw borom bi nag moo xam la nga xamante nii. bët ya yey wor borom bi xam na leen borom bët yey wor waaw nga xam ne dañuy toog ci mbooloom yiiw hein nga xam ne dañuy toog ci mbooloom yiiw hein nekk ci jàkka ji am yu romb fee yoo xam ne borom bi dana bu ko kenn xool ngay sàcc di ko xool ah wala na dugg boo xam ne tere nañ la nga xool yenn yi nga koy sàcc di xool bët boobu di di di tricher hmm? di wor di xool borom bi xam na sax bët boobale Allahu akbar matta catal bi ngay catal sa bët borom bi xam na ko waaw dara daal du koy rëcc xaa'inatal a'yun am na yeneen yoo xam ne lu gën a pour gën a yaatu waaye euh, nañ ci yemale muy aaya 19 kon suuratul Ghaafir mu ne wal aayaatu fil baabi kasiiratun ma'luuma al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne wal aayaatu kanta laaya fil baabi yi wax ci buntu bii di buntu fuglu surveillance borom bi nga xamante ne moom la jaam yi mënu mënu la génn waaw. wa ndax yawmal qiyaama yaa ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaari samaawaati wal ardi fanfudhu ay <laughs> suñu borom ne yéen mbooloom jinne nit bu dee am ngeen capacité bu dee am ngeen kàttan génn ci li nga xamante ne nii goxu asamaan yi borom bi tabaaraka wa taala ci ba mu leen ba du xam ci li ngeen ne <laughs> <laughs> ci tus wallah wallah loolu manuñu ci dara aslëf mooy peine perdue liñ naan sawaay fii mu ne loolu xam nga xam ngaa mooy la nag peine perdue kon nag mbir maa ngoog kon nag al imaam kon mu ne aay yi wax daal ci bunt bii di wax mu nuru fuglu ji borom bi fuglu jaani kasiratun yu bari la ma'luma yu ñu xam la léegi nag mu ne wa amal ahadith kanta hadith yi hadith bii moom gudd na waaye hadith la boo xam ne euh, siiw na euh, <laughs> bokk na ci xadiis yi gina siiw gina siiw siiw xam naa dañ koy wax rek duñ ci yàgg nag euh, duñ ci yàgg noonu insha allahu taala hmm? mu ne wa amal ahadith wala li gën a tane foog naa li gën mooy ñu yem nii bii di ñëw ñu daal di koy jël parce que buñ naree dugal fii ab xadis te xadis bi dafa gudd ah xadis bi dafa gudd mooy xadis numéro soixante ah mooy xadis bu siiw siiw siiw siiw siiw gisoon nañ ko ci arbaina yi ah ah